kon suñu boroom tabaaraka wa taala muy wax ci suuratul insaan tàmbali woon nañ ko ci jotaay bii ñu ween génn walillahi alhamdu wal minna kon waxoon na ñi nga xamante ne nii mooy ñi nga xam ne ñoom lay teral ëllëg muy way yiw yi way ñu baax ñi waxo mu ngi doon wax nag li tax ñu dugal leen fii di leen teral mu ne ñoom daan der bokkoon na ci seen jikko yi que bu ñu miséré dañuy matal seen misère ya ñu def waaye ragal bés boo xamante ne nii kat ak taraayam moom day day tasaaroo ci képp koo xamante ne nii keroog di gëm yàlla jegewu la mu ne bokk na ci seen jikko yi ba léegi tax ma leen di teral fii ci at ci al ci addi fii ci al axira mu ne wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira mu ne wa yut'imuna at-ta'ama bokk na ci seen jikko ya ñu jikkoo woon bañ nekkee àddina mooy ne dañoo nekkoon ñoo xam ne ñu ñeme woon joxe ñam lañu waaw bokkuñu woon ci nit ñu siis ñoo ñu nga xamante ne nii lu xew ñu ku ku lu ñu yor rek kuy jege ñu foog ne ci ah kii mbaadu li ma yor la bëgg a jël déedéet wa yut'imuna at-ta'ama dañu nekkoon ñoo xam ne ñu sawaroon la ci di leele ñam waaw ala hubbihi ci kaw bëgg ko du ñu ñëw jël lekk li ñu lekk ba pare jël li desat maccaat yeeg xóoñ yu ñuul yeeg way kaani yu bon yeeg lépp ñu jaxase ko jox ko taalibe bi nga xam ne nee na laara biraanaan la mu lekk ko biir bi am problème nag yow kooku bu la ñaanalee ak kooku kan moo ko yor ku dul yow moomu lan moo tee bi ne laara ngeen jël ci bool ko waa mu dem même bu dee lu tuuti la ngeen defal ko lool moo gën ngeen na ko dañuy añ mu xam ne da ngeen di añ kay xanaa looloo taxoon mu ne laara biraanaan nga gis ñenn ñu siis ñu moom naan loo fi nar lekk rek ñu naa ñu laara biraanaan loolu ay wax la yoo xam ne dama foog ne ñi koy wax sax du ñu seetlu xamuñ ne lii boroom bee leen ko jox mooy ne du seenu ngóor ak seenu effort ak seeni euh, góorgóorlu waaye borom bi moo leen ko jox di seet ana naka lañ ciy doxalee ak mbindeefu yàlla yi kon nag bu di ñëwee xiif wala fekk lekk sa kër bul nekk koo xam ne ku siis la ndax siinoo ah damay ragal nga bañ a bokk ci ñii de ndax suñu boroom ak ñuy wax nag ni ñu meloon jikko yi meloon yi tax mu leen di teral mu ne wa yut'imuna at-ta'ama bokk na kon ci seeni jikko dañ doon leele ñam ala hubbihi ci kaw soxla ko duñu jël li ñu soxlawul di ko joxe waaye ci li ñu soxla ci lañuy jël dara joxe ci walla miskinan ana ñan la ñuy leel miskinan koo xam ne miskin la wa yatiman mooy way ñàkk la wa yatiman ak jirim wa asiran ak ñoo xamante ne dañ leen a làqoon jant bi mooy ne dañ leen a yóbbuwoon dungu siin wala prison ñu génn nag sonn nga ñëw ñoolu ñépp ñoo xam ne dañ leen di ñeewanti nangoo jël ci li nga xam ne moom la ñuy dunda di leen ci dundal ba keral suñu borom di leen teggil loolu le mu ne nag leen doon leel nañ leen doon wax innama nut'imukum liwajhi llah la nuridu minkum jazaa wala shukura ne innama dëgg-dëgg nut'imukum ñu ngi leen di leel liwajhi llahi ngir borom bi tabaaraka wa taala képp tax ñu leen di jox lii ñu leen di jox de laa nuriidu soxlawuñu minkum ci yéen ñii ñuy leel ta jazaan ngeen naan ñu merci wala ak pay wala wa jazaan ak pay soxlawuñ bu ëllëgee dañ leen di defal tey ngir bu ëllëgee bu àddina wëlbate ko yéen ngeen man ñoo dimbali ngeen dimbali ñu ne ñoom xooluñ ci loolu dañ koo def ngir yàlla kese moo tax ñuy def laa nuriidu minkum jazaan soxlawuñ ci yéen bu ëllëgee ngeen man ne ah diw kat wala maire diw wala paa diw wala ah jeune diw de moom de dimbali woon na ma naa den dimbali ko xaaluñ ci loolu tax xaaruñ ko ci wala sukuuran soxlawuñ sax ku leen ci sant soxla soxlawuñ yéen ñeen jox ngeen naan ñu merci mooy ne bés bu leen joxoon sax ñu jël dem. te waxuñ leen sax jërë ngeen jëf loolu ak ñu ne woon jërëjëf benn la ah loolu nag du lu yomb de ndax doomu aadama bi dafa bëgg koy tagg bés bu defoon ba pare waa ji na ko wayaw sa ceeb bi dafa desee neex quoi kooku bu fa ñëwatee doon ko jox dara te bu mooywul dina foqar ci lim ko jot a jox kanta kii def ngir yàlla nag bu boobaa bu nee ko sa ceeb bi dafa defee neex danaan ko ah maa ngi jéggalu bu baax de amaana bu ëllëgee dinaa pexe mu gën neex xam nga ne moo jikko jooju yomb na suñu borom ñooñu lay wax nii <laughs> wala loolu yàlla nañu ci suñu borom tabaaraka wa ta'aala dimbali mu ne kon inna naxaafu min rabbina ñun de dañoo ragal dañ leen di leel di leen jox ngir borom bi tabaaraka wa ta'aala te dañoo ragal min rabbina mu tukkee ja suñu alal ca suñu borom bés boo xam ne abusam ah bu ñàng la xam xariira goo xamante ne nii daa nekk bés boo xaman ne nii gis nga bés la bu ñàng ñàng ñàng te la fay xew ci ay mitit wallahi ku ko suñu borom musalul bu keroogee di nga am problème bu rëy rëy rëy rëy moo tax ñoom ñu wax loolu ne mbir mi loolu la de mooy dafa gudd mooy ne dafa ñàng ba pare nekk loo xamante ne nii lu gudd la waaye waaw affaire bi gudd lool metti lool nga xam ne day gudd yaatu mbir mi metti loolu nag moom la ñuy ragal mooy gis nga bés boobu moom la ñuy moom la ñuy eh, ragal nga xam ne ni kirée gis mbir yi tal lool te metti waaye loolu de lañuy ñuy ragal ci suñu boroom moo ko waqaahum allahu sharra dhalika al yawmi ba ñu defee lii nag doon ragal lii lañ doon tiit ci bis boobu ci ay ñàng ya fa yu yu yi te yo ya fay xew te metti te te metti te yaatu te gudd yooyu suñu daal leen ci fegal sharra mbolu dhalika al yawmi bés boobu bële wa laqaahum nadratan wa surura waa def ñu daje li nga xam ne mooy nadratan daataa tëllëg wa sururan ak li nga xamante ne nii mooy ak ak ak ak ak kontaante ak li nga xam ne mooy ak mbégte mooy ci loo xam ne luy nayi seen xar kanam yi rek ci laa leen di wan keroog de moom laa leen def ñu dajeeg moom lañ doon ti ma fegal leen ko ndax lu baax la nga xam ne moom lañ melo woon doon ko jëf wa jazaahum suñu boroom nee na ma fay leen bima sabaru ca kaw la nga xam ne moom lañ doon muñ ndax kuy def lu baax di nga dégg yu naqari yu bari yu leen lay moo tax bo nit ki da ngay saraxe sa def saraxeel sa der boo bëggee noppaleku def ko li wajhillahi ta'ala te nag bul ne ba bàyyi leen rek man ku ma ko dëbbin ma rokkin la ko déedéet mooy loolu du tax nga avancé yow ni ngay def saraxeel sa der ne borom bi tabaraka wa ta'ala képp koo xam ne wax na ma lu dul lool képp loo xam ne yéene na ma lu dul loolu yal nañ ko def loolu sarax mooy ne bu mag bu ko jàppee dara jéggal naa ko te yéene naa ko lu raw loo xamante ne moom la ñuy yéene nit ñu baax ñi melal noonu boo melee noonu suñu borom daal di lay terale nii ne mu ne kon wa jazaahum mu fay leen bima sabaru ca kaw la ñu mu ñoon jannatan ya aljana wa hariran ak yére yoo xam ne ci suwaale yoo xam ne moom la ñuy sol muttakiina fiiha ala al-araa'iki muttakiina ñu ngay soonu fiiha ca biir aljana ala al-araa'iki ca kaw lal ya nga xam ne ca wurusu ngalam mooraw ngalam laa yarawna fiiha duñu fa gis nag foo biir aljana shamsan jant ajjana amul jant wala zamharira mooy tàngooru jant parce que jant bi amul foofu amul leeraayu borom bi tabaaraka wa taala mooy leeral aljana waaye soxlawul jant wala zamharira mooy lim la fa bëgg wax tàngoor amu fa wala zamharira waaye biir aljana doo ko gis seddaay yu metti yooyu nga xam ne mel ni ñu nekk pôle nord ay Norvège ak yooyu ay biir Canada ca biir Vancouver yi léeg nga nekk foo xam ne mbir mi ca biir Mongolie mbir mi day sedda sedda ba boo jëlee ataaya bés boo ko sottee ci kaas di ko jëri boo koy jëri bala moo agsi ci beneen kaas bi day nekk galas ci saase loolu moom melul noonu nit ki nga xam ne bu jëlee ndox ci kaas nëbbu ko jekki sotti ko sànni ko ci kaw bala moo laal suuf nekk galas mu ne nag loolu boo ko amul mooy seddaay yu metti yooyu amul biir aljana léegi nag fii wa mu ne hmm, am na nag loo xamante ne bëgg nañ koo préciser muy ne boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim fii boo demee ci suu euh, téere tafsir yu bari dañ lay wax ne ñii mu doon wax ne wa yut'imuna at-ta'ama dañuy jox ñam ala hubbihi ci kaw sopp ko miskinan koo xam ne dafa ñàkk wa yatiman ak koo xam ne jëriñ la wa asiran ak koo xam ne dañ koo tëjoon ba pare naan leen ñun duñ leen leel dañ leen di leel ngir boroom bi tabaaraka wa taala soxlawuñ ci yéen ngeen ñuy fay wala ngeen naan ñu jërëjëf loolu yow da ngay gis ñuy tudd léeg-léeg naan ne loolu Seydina Ali ibn Abi Talib asadullah al-Ghalibi radiyallahu ta'ala anhu wa arda moom la doonoon ak Sayyidatu Fatima az-Zahra al-Batul radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma di soxna di doomu Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne moom la daloon ak Seydina al-Husayn ak Seydina al-Hasan ak Seydina al-Husayn ibn Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhuma waaye nettali boobu noonu mooy nettali boobu amul dañ koy dudd noonu boo gisee al imaam ku mel ne al imaam al-Qurtubi rahmatullahi alayhi da koo andi ci tafsiram ngir wane ne wax bii nii nettali bii nii amul mooy tallale bi dëgërul te wax bi amul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 salaamun alal mursaliin walhamdu lillaahi rabbil aalamiin